alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabil muwaffi sittiin. wa an abii kabshata umar bni saadin al-ammaari radiyallahu anhu annahu sami'a rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu salaatatun uqsimu alayhinna wa uhaddithukum hadiithan fahfadhuuhu maa naqasa maalu abdin min sadaqa wala zulima abdun mazlimatun sabara alayha illa zaadahu allahu izza wala fataha abdun baaba mas'alatin illa fataha allahu alayhi baaba faqr aw kalimatan nahwaha wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu qaala innama ad-dunya li arba'ati nafar abdun razaqahu allahu maalan wa ilman fahuwa yattaqi fiihi rabbahu wa yasilu fiihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fiihi haqqan fahaadha bi afdalil manaazil wa abdun razaqahu allahu ilman wa lam yarzuqhu maalan fahuwa saadiqun niyya yaqul law anna lii maalan la amiltu bi amali fulaanin fa huwa bi niyyatihi fa ajruhumaa sawaa wa abdun razaqahu allahu maalan wa lam yarzuqhu ilman fa huwa yaxbitu fii maalihi bighayri ilmin laa yattaqii fiihi rabbahu wa laa yasilu fiihi rahimahu wala ya'lamu lillahi fiihi haqqan fa haadaa bi axbasil manaazil wa abdun lam yarzuqhu allahu maalan abdun lam yarzuqhu allahu maalan wala ilman fa huwa yaqulu law anna lii maalan la'amiltu fiihi bi'amali fulaan fa huwa biniyyatihi fa wizruhumaa sawaa rawaahu Tirmidi rahimahullah wa qaala hadiisun hasanun sahiih an al imaamu al haafidu an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bii ñu génn hadiis cinq cent cinquante six juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom benn nekkoon hadiis Sayyidinaa Abu Hurayra mu ne woon an Abii Hurayrata radiyallaahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa ma naqasat sadaqatun min maal gisoon nañ ko alhamdu wal minna comme niñ ko yëge woon yëgle woon ñu war a gis tay Abu Kabsha al-Anmari xëy xool Abu Kabsha <laughs> al-Anmari hmm? kon mu ne waa nabi Kabsha muy Abu Kabsha <coughs> al-Mudhiji moom nag turam dañ cee wute c'est imaamu Nawawi dane Umar ibn Saad moom loolu la dëgëral mais am na ne Saad ibn am ñu ne Saad am ñoo xam ne dañ ne ibn Saad daal lañ xam waaw <laughs> non am ñu ne Amr ibn Saad am ñu ne Amr ibn am ñu wax comme Saad am ñu ne Amir ibn Saad <laughs> waaye dakkasalam la gënoon a siiwee Abu Kabsha al anmar yi daa bokkoon saxaaba yi nga xam ne Sham lañ ne woon waaw moom euh, euh, euh, Sham la ne woon mooy <laughs> waaw yële nga xam ne Sham muy Abu Kabsha al anmari radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne annahu sami'a nee na dégg na rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan salaasatun ñett ngi uqsimu alayhinna maa ngi waat ci ñoom wa uhaddithukum te maa ngi leen di nettali di leen wax hadiisan nettali boo xam ne fahfazuhu tée leen ko yeen sama saxaaba ba génération bu ñëw na ngeen ma leen ko jottali Allahu akbar ñoom de def nañ li leen waroon ñun mbaa def nañ li ñu war Allahul musta'an <laughs> <laughs> maa ngi leen di waatal ci ñett yi di leen ci nettali nettali boo xam ne téye leen ko takk leen ko mu jariñ leen te ngeen jariñe ci qaala leneen timaayu saa saa ne bu njëkk bi mooy maa naqasa maalu abdin min sadaqa maa naqasa wàññiwul maalu abdin alalu benn jaam min sadaqa ci sarax sarax wàññiwul alalu jaam nañ ko xadiis bi ñu génn ndax yonent waaye saa saa ci insister parce que Euh, euh, la boulimie de la de de de du fils d'Adam grande quand mooy affaire alal dañ cee xale bën na li ci amuñu ci ndànk ba lépp loo xamante ne lu jëm ci wàllu diine la chantier yi yàlla yu jàpp ne loolu moom mooy yàq sa alal la tudd parce que tu n'auras pas retour sur investissement alors que am na yenn yi moom boo fa defee sa alal da ngay am retour sur investissement waaw yu mondain yi yu àddina yi te bakkane boo jëlee sa alal ngeen def def euh, créer benn mbir benn soirée dansante def gaa yi kuy dugg nangam ngay fay femme bu ñàkk fulle libre waaye góor ñi nga fay la femme ba fay sa bos waaye fayaale femme ba ngay accès loolu mën nañ cee gagner ah alors que fii dañ naan la joxeel sa waay yi yeneen tuuti saa saam nag li ñu waatal ci lii ne jàppaleen ko. maa naqasa waat naa ne wàññiwul maalu abdin min sadaqa benn alalu jaam du wàññeeku la ko wàññi di sarax benn go ñaareel wala zulima abdun mazlima te duñu tooñ benn jaam benn tooñaange mukk waaw boo xam ne dinañ ko tooñub jaam mu def lan fa sabara alayha alhamdulillah mu daal muñ te yàlla tax illaa lu dut zaadaha allahu izza lu wa taala dina ko yokk ak teraanga waaw lii bokkul ak liñ ci jataa bee wees hmm. wa ma zaada allah abdan bi afwin illaa izza waaw ñetteel mu ne walaa fataha te ubbiwul abdun benn jàmm te ubbi ci boppam baaba masalatin buntub kemande buntub saa mbay mbayaan buntub laaj buntub mendicité illaa lu dul fatahallahu borom bi dina ubbi alayhi ci kawam baaba faqrin buntub ñàkk waaw allahu akbar mu ne aw kalimatan nahwaha wala kàddu gu mel nii gu mel noonu allahu akbar mu ne wa uhad kon ñett yu njëkk yaango waat na ci ne moom yonent bi alayhi salaam mu ne wa uha kon mooy dane thalathatun uqsimu alayhinna mooy yi mu waat ñett yooyu wa uhaddithukum hadithan ginnaaw gi nag man nettali leen benn nettali déglu leen ko fahfazuhu na yeen ko takk kon bi mu waxee ñett yi mu ne wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu maa ngi leen di nettali ab nettali takk leen ko wattu leen ko qaal sayna abu kabsha al anmari radiyallahu anhuma ne yonent bi alayhi salaatu salaam innama dunya li arba'ati nafar innama dëgg-dëgg ak dunya gis nga àddina li arba'ati nafar ñetti ñeenti nit ñi ñeenti mbooloo yi ñoo ko waaw ñeenti nit ñi dëgg-dëgg ñoo séddoo àddina est-ce ko séddoo ku nekk la nga ca yor moo baax loolu nag lañuy ñuy leeral mu ne ki ñu njëkk ñeenti nit lañ ñoo paacoo àddina ku nekk rek ci lii nga nekk abdin jaam boo ki ci njëkk abdin jaam la boo xam ne razaqahu llahu maalan wa borom bi mu ngi ko wërsëgal maalan alal wa ak xam-xam bam ko ko defalee fa huwa moom yattaqi fii rabbah mu ragal ci boroomam ragal boroomam ci alal ji ba fi ko yàlla wax def koo fa koy def ragal boroomam ci alal ji ba du ko def fu naqar yàlla waaye ragal boppam yàlla ci xam-xam bi ba lu neex yàlla la ciy def ginnaaw ba mu ko takkee ngir yàlla di ko jaamu ngir yàlla mu transmettre ko ngir yàlla moo tax mu ne fa huwa waajoojee fii fiihi rabbah alal ja xam-xam dama ko jox bu nga cay ragal boroomam di ci teet boroomam di ci seet boroomam ci lépp ci xam-xam ba ak alal ba wa yasilu ba moo tax mu nga ciy fii fiihi di ko jaare ca <coughs> alal dama ko jox rahimahu li nga xamante ne nii mooy mbokkam mooy mboomu njurukaayam ay mbokkam mu ngi leen di jokk di ko jaare ca alal joojee nga xam ne xam-xam bu sell moo ko may bu mën a taxawe loolee wa ya'lamu lillahi fi xaqa te waa ji ba léegi xam na ngir yàlla ke am na ci àq boo xam ne dina ko taxawe te mu ngi ci mu nekk yi nag fa hada kii bi afdalil manazil moo nekk ci bi gën ci wàccuwaay yi waaw kii moom ci ñeenti ñi mooy ki ci gën wàccuwaay ñaare ñaareel bi mu ne wa abdin ñeent la wax ñaareel bi mu ne wa abdin ak jaam boo xam ne razaqahu allahu ilma borom bi da ko wërsëgal li nga xam ne mooy xam-xam walam yarzuqhu maala te daal diwu koy wërsëgal alal fa huwa moom saadiqun niyya ku dëggu ab yéeneem ku dëggu ci yéeneem borom bi de may na ko xam-xam waaye nag alal amu ko waaye yéeneem dëggu na yaqulu ba moo tax mu ngi naan law anna lii maala cëy bu ma borom bi mayoon alal de la amiltu bi amali fulaan konoon te dinaa jëf jëf ji nga xam ne borom alal ji mu la njëkk a wax boroom xam-xam bi di borom alal di ko jëf konoon te kon dinaa jëf ni diw moomee fa huwa yonent bi alay saat salaam ne kii moom waajoojee bi niyyati yi ci yéeneem bu baax bii sell bii boroom xam-xam bi te amul alal te am yéene gi fa ajruhuma moom ak ku njëkk ci seenuk pay sawa ñooyem <coughs> borom bi da koy yëkkati daraja même bu dee may ko xalal jam may kale mu ne fa huwa yaxbitu fi maalihi moo kon eh, eh, eh, fa ajruhuma sawa kon kooku mooy ñaareel waaw parce que ñu ngi jàll ci keneen ki te àggaguñ ci keneen ki <coughs> kon eh, <coughs> ñaareel baa ngi noonu léegi nag mu ñëw ci ki nga xamante ni mooy ki ci tegu muy ñetteel bi muy ñetteel bi mu ne <coughs> ah ñetteel bi mooy kan mu ne wa abdun jaam boo xam ne razaqahu llahu maalan borom bi moom li mu ko defal mooy da koo defal alal walam yarzuqu waaye may ko xam-xam alal ji moom am na ko waaye nag amul alal lan la def no amul xam-xam walam yarzuqhu te wërsëgalu ko ah ilman xam-xam fa fii maale day jël alalam di ko dilapider bi ko yàq di ko jëmale ci li nga xam ne ay bànneex kese la waaw fii maalihi fo rek fo moom daal yasrifuhu fii shahawaati nafsihi loolu mooy yaxbitu fii maale moom daal lépp lu bakkanam joxoñ ci bànneex mu dagg te tegu ko ci xam-xam de bi ghayri ilmin loo xam ne comme ko amul xam-xam <laughs> bakkanam mooy moom la jàppee ne mooy xam-xamam bëgg-bëgg bakkanam mooy xam-xam allahu akbar moom daal lu mu gën a xëre ci àddina ak la bakkanam bëgg daal loolu lay topp léeg-léeg nag mu dépensé ngir déggtal gis leen maag ah, ak tamit puukare woon teeg ak xuyalaa ok yooyu waaw moom looloo ko laa yattaqi fiihi rabba mu ne laa yattaqi du ragal mukk fiihi ca alal ca alal da ko yàlla jox rabbahu boroomam du ko def wala yasilu ta ci jokk fiihi ca alal ja rahimahu ya wala ya'lamu ta du xamal du reconnaître lillahi ñeel boroomam fii ca alalam jom ko jox xaqan benn xaq waaw te boroom bi alal jum la jox def na ci àq kii nag yooyu yëpp mu dóor ko mu daanu mu ne fa hada waa ji nag ñetteel kii moom bi axbasil manazil kii moom moo gën a <laughs> moom moo gën a bonle wàccuwaay ci ñetti ñi waaw akbar waaw akbar mooy ki gën a doya ci bëtu ci kanamu boroomam tabaraka wa taala nag muy ñëw ci ñeenteel bi <coughs> te mooy ki mujj ki mu ne waa din ñeenteel bi mooy jaam boo xam ne lam yarzuquhu allahu mala borom bi eh, daal di koy wërsëgal alal <coughs> wala amul alal amul xam-xam <coughs> waaye fa huwa yaqulu mu teg ca nag di wax naan law anna lii maalan la amiltu fiihi bi amali fulaan naan cey bu ma amoon alal konoon te kon de dinaa jëf ñu diw te diw moomu kat ab yàqkat la mooy ki mu wax léegi koo xamante ne nii alalam jépp ci mooy yàlla la ko jëme am na alal mi amul xam-xam mooy ki ñu jógee kii moom nga xam ne amul xam-xam amul alal di mébét naan tey bu ma amoon alal dinaa def ni kii ñu jóge léegi waaw konoon te kon dinaa def ni diw la amiltu konoon te kon dinaa def fii bi ci sama alal ja bu ma ko yàlla mayoon wala bu ma ko amoon même bu dul wax affaire yàlla sax bi amali fulaanin ci jëfu diw yonent bi alay saar saam ne fa huwa waajoojee bi niyyatihi ci yéeneem fa wizruhuma sawa ndax yéeneem moo ka nga xamante ne borom bi moom may ko xam-xam ne may na ko alal ju mu dilapidé ju mu yàq ka def ci sànce yu yiis yi kii ne moom bu amoon dina alal dina def ni moom même bu dee deful dara mu ngi nii amul lu mu lekk waaye kële bàkkaar bu mu am moom ñoom ñaar dina am moom itam moom mii dina am bàkkaar bu toll noonu waaw seen yenn yu diis yi ñuy yenn ciy bàkkaar sawaa ñoo ko yemale ñoo ko tolloole mu ne mu ne rawaahu hadis bi de solo na ko at muy al imaam Abu Isa rahimahullah mu ne wa qaala nee la xasanun saxiix bu baax kon noonu la ko al imaam lii mooy xadiis léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que al imaamu Tirmidi kese ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad rahimahullah solo na ko na ko al'imamu ibnu maaja rahmatullahi ala aljami alimamu tirmidi rahimahullah mu ngi ëndi ci abwaabu zuhdi hmm? abwaabu zuhdi an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam baabu baabun maa jaa mathalu dunya mathalu arbaati nahar buntu bi nga xam ne moom la def ne imaamu Tirmidi yooyu moo ko defal boppam imaam Muslim kese defalu baab yi moom baabu nangam defalu ko boppam kon mu ne baabun buntu maa jaa li dikk masalu dunya misaalum addina masalu arbaati nafar mooy misaalam ñeenti mbooloo mu ne haddathana Muhammad ibn Ismaa'il mu ne ki ñu nettali imaamu Tirmidi mooy suñu sëriñ di Muhammad ibn Ismaa'il kii mooy ibn al-Mughira ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al ibn Bardizbah ah, fay léegi àggaleel <laughs> non fay boo xamul kii ma wóor na boo may tuur fay nag fay dama lay fay tey <laughs> non lay fay léegi <laughs> ah non fay lay fay léegi laa lay fay non naa lay fay moom waxal non non fay fay ñeme boo xam ñàkk xam non ñàkk koo xam moom mooy mooy mooy sa problème moom feebar naa de wala neexee waaye wóor na dina am problème déglul fii ma waxaat la imaamu Tirmidi nee na Muhammad ibn Ismaïl ma ne la déglul moom loolu rek la man nag ma yombalal la mbiri Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba aywa mooy nga ne waaw waaw ñoo woon may <laughs> xam mooy Bukhari way waay fay fay fay yow kay saay <laughs> mooy al imam waaw mooy imamu addina bi mooy al imaamul Bukhari borom Sahih bi fii dégg turu daa nga rawaahul muttafaqun alayhi al Bukhari yi ñame nga koo bañ a xam Muhammad ibn Ismaïl wal nañ la sëriñu imaamu <coughs> ñun fii tudd yëpp kii moo gën a nekk sëriñam taalibeem imaam at-Tirmidhi moo gënoon a takkook moom ci ñi ñu fiy gis ñëpp ci mu nekk seen sëriñ imaam Muslim euh, taalibeem la mais kii la gënoon a takkook muy imaam al-Tirmidhi euh, kon mu ne haddathana Muhammad ibn Isma'il mu ne ki ñu nettali imaamu Tirmidhi mooy Muhammad ibn Isma'il dal Bukhari qaala mu ne haddathana Abu Nu'aym mu ne ki ñu nettali mooy Abu Nu'aym dal Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi at-Talhi rahimahullahu ta'ala al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Ubaada ibn Muslim mu ne ki ñu nettali mooy Ubaada ibn Muslim di Ubaada ibn Muslim al-Fazari abu yahya al-basri ñii ne al-kufi la rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana yunus ibn khabbab mu nekk ñu nettal mooy yunus ibn khabbab al-usaydi mawlaahum abu hamza abu ñii ne abu jahm la al-kufi rahimahullahu taala an sa'id at-ta'i mu jël ko ci sa'id at-ta'i abil bakhtari di sa'id ibn fayruz ñii ne ibn abi imran la al-bakhtari at-Taa'iyu al-Kuufiyu rahimahullahu ta'aala annahu qaala haddathanii moom moo ne nettali na ma Abu Kabshata al-Anmaari wax nañ la sànq mbiram al-Mujhizi ñii dañoo wute ci këram ci turam Umar ibn Sa'd ñii ne Aamir ibn Sa'd ñii ne Amr ibn Sa'd ñii ne Amr ibn Sa'iid ñii ne Sa'd ibn Amr eh, ash-Shaamiyu al-Anmaariyu radiyallahu anhu annahu sami'a rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu après mu wax. li nga xam ne mooy xadis bi ñu gis sànq walillahi alhamdu wal minna kon xadis baa ngi noonu ah, kon nga gis ne ah, xadis bi ban lëkkaale la am ginnaaw li mooy gis nga boo tax boo jàppee ne xadis ah, xam nga xadis bi <laughs> imaamul Buxaari indiwul xadis bi ci saxiix voilà xadis bi xadis bu wér la kon mu ngi noonu <laughs> kon euh, hadis bii nii euh, lëkkaaleem ak bunt bi nga xam ne day wax ci li nga xamante ne nii mooy bunt bi wax ci teraanga yeeg tabe ak di dépenser ci yoonu yiw yi am kóolute ci sa borom yonent bi yi salaatu wassalaam nag nañu gis nga nit ñi man nga leen a maa ngi leen di wax ñett yu njëkk yi muy wax te ñaar yi daanaka gisoon nañ ko ci hadis bi ñu génn moo tax duñ ci yàggaat waaw salaasatun ñett ngi maa ngi leen di waatal uqsimu alayhinna maa ngi leen di waatal ci ñoom kene may wa uhaddithukum hadithan loolu mooy li mujje waaye fahfazuhu téeleen maa naqasa maalu abdin min sadaqa du wàññi alalu jaam mukk mukk ab sarax ko wàññi kon am leen fiqa nit ki na am kóolute ci boroomam way waaw moom lan lay mën a wax lii lépp ak aay yi ñu waxoon ci jotaay bi weesu man dal di yuqridu llaha qardan hasana fa yooyu yëpp mu wax la ko nga ne ah déet sa waay boo fi dépensé wóoru kan nga am kóolute iblis mi lay dikk ak sa bakkan bi nga xamante ne daa dee daa daa nekk loo xamante ne nii ndax innal insaana daa nekk nit koo xamante nit daa nekk koo xam ne day bëggaakoonu alal la ah innahu li hubbil xayri la shadid te dëgg-dëgg moom daa nekk bëgg yiw muy alal ku ci tar la loolu moo tax dootoo def ngir yàlla doo def ngir sa borom yëgal ne borom bi <clears throat> mi ñu wax ci alquran aaya yu bari wax ci làmmiñu yonentam alay saa saam yu mel nii jàngal ñu ko kene ma ne alalu nit waaw wàññiwul yonent way sa saabu waat ci moom mi nga xam ne soxlawul di waat mais nit ñi alal innal maala comme loolu rek daa jéngaloo xol yi ci boppam xol yi dañ koy jéng lool waaw moom mi soxlawul waat mu waat lii ngir ngir suñu xel dina dal te ndax waxam kese doy na waaye xam na doomu aadama <laughs> loo ko wax li yi naan wolof njaay naan ab uude daal lu mu wax ci bëy bu feebar ñu ne der la soxla <laughs> ñoom alal moom boo koy wax eh, seen bakkan yi lañ ci gàll waaw pare nañ lu ne fa innahu li hubbil xayri la ci bëgg alal moo tax bu ko xasee am du bëgg mu génn ci alal daanaka day toog rek waaw alladi eh, jamaa maalan wa addada mooy waa ji nga xam ne jamaa day dajale maalan alal wa'dadahu di ko wàññi di ko compter ci ràngate koom ak ñàkk xamam nag yaxsabu mu yaakaar ne anna maalahu ka alalam ji muy dajale axlada <laughs> moo koy yàggal ci kaw suuf waaw ñu bari it ñi xamul daal di koy jàppale loolu jàpp ne daal bari alal bari alal égal longévité alors que demewul noonu kon maa naqasaw waatal naa leen man yonent bi alayhi salaatu wàññiwul alalu benn jaam sarax waaw benn baa ngoog kon lëkkaale mag suñu bunt bi mooy lii comme na la leer ne yow alal moom loo ci joxe ngir yàlla wàññiwu ko comme liñ la waxoon ci jotaay bee ñu génn bal barke lay doon ci moom te da koy yokk te borom bi dina la yokk ba nga gis ko ci àddina waaye allaaxira cay boo ñëwee foofee te ngay gisee ne laay man bu ma xamoon sax sama lépp laa lu bari laa doon joxe lu dul lu man da ñàkk mu ne ñaareel wala zulima abdun mazlima fa sabara alayha illa zaadahu allahu izza mooy liñ doon wax ci jotaay bee weesu tamit waaw te duñu tooñ benn jaam ab tooñ mu daal di koy muñ te yàlla tax lu dul borom bi da koy yëkkati da koy yokk ak teraanga yi gin koo yëkkati waaw wa ma zaada allahu abdan bi afwin bi afwin illa izza mooy lii waaw mooy muñ gi xam nga muñ bala ngaa muñ daa metti daa dal ba pare te boo muñee mooy da ngay jéggale waaw ba ki nga xamante ne nii moom moo la tooñ moom du ko gis sa xar kanam waaw kon nag loolu la waaw boo ko defee rek inna zalika min azmi al umur boo muñee muñ ah jéggale loolu de bokk na ci li nga xamante ne nii eh, mooy yi gën a màgg yu jaam bi mën a présenter ci kanamu boroomam allahu akbar ndax boroom bi tabaraka wa taala doon wax di tagg ñu baax ni waaw <coughs> di taggu nit ñu baax ni mu ne alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra'i walkaadimiina al-ghayz wal-aafiina ani n-naas wallaahu yuhibbu al-muhsiniin waaw mu ne alladiina fekk àjjana yu kawe yi ne njëkkante leen ci saari'u ilaa maghfira njëkkante leen jëm ci njéggalug seen borom min rabbikum buy tukkee ci seen borom wa jannati nag àjjana joo xam ne arduhaa largeur bi as-samaawaatu mooy asamaan yi wal ard ak suuf yi u'iddat lil muttaqiin ñoom laa waajale ñuy ragal yàlla ñoon ñooy ña mu ne alladhiina yunfiquuna fi sarraa'i wa dharraa jamonoy neex ak jamonoy weñ so yi naqar yi dañuy duñ ne ah on se serre la ceinture kon nag joxee joxeeti kenn lii boobu <laughs> seeti seen keneen déedéet waaye li ñu soxal fii wal kaadimiina al ñi nga xam ne dañuy dañuy wann seen mer waaw bu ñu meree dañ koy wann ba kay kañ ko def du ko gis wal aafiina buñ ko wannee ba pare nag ñu jéggal waaji anin naas ci nit ñi wallahu te yàlla ñu defe ko nu gën a rafet waaw comme la waxoon ne Amr ibn Maymun ñii ne Seydina Zayd ibn al-Abidin Zayd muy Ali ibn al-Husayn muy Zayn al-Abidin ibn